A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu azza wa jalla fi suurati Ra'd. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wahuwa alladi madda alarda wa jacala fiiha rawaasiya wa anhaaran wa min kulli samaraati jacala fiiha zawjayn ithnayn yughshi allayla annahaar inna fi dalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayam ñetteel bi ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd boroom bi yooyu mu def yu kawe yoo yëla yëkkati asamaan si ci loo xam ne amul ay keno yu ngeen di gis ak yi mu limoon mu ne wa te borom boobu ba léegi mooy ki wàcc téere bi mooy alladi mooy ki nga xamante ne nii maddal arda moom moo tàllal suuf si dee wa jaala fiha rawaasiya wa anhaara mu daldi ciy samp li nga xam ne def fi ay doj mooy yi nga xam ne ñoo koy dëgëral di montagnes yi wa anhaara waaye ay sew nde ay dex ay kuur doo ay dégg lu ne min kulli samarat te bépp xeetu li nga xamante ne nii moo def ci suuf si bépp xeet li nga xamante ne nii ay meññeef la rek de zawjayni mu daldi ci fii fiha zawjayn mu di ciy def li nga xamante ne nii ay xeet yu bari mooy bu nekk rek mu def ci xeet bu niroog boobale ci wàllu meññeef yi de ñaar yughshil la moom mooy jël guddi gi daal di koy jël guddi gi daal di koy muure ak lan annahaara yughshil layla annahaar moom mooy jël li nga xamante ne nii mooy gudd mooy bëy mooy guddi gi wala daal koy muur li nga xamante ne mooy lëndëm gi mooy bu bëccëgee ni dugg bu timis di jot noonu lëndëm gi du dugg see kon yughshil layla annahaara mu ne inna fii daalika nekk na ci loolee wala inna fi daalika nekk na ci lii mu tudd fii la aayaatin ay màndarga yuy wane kàttan sañ-sañu man-manu borom bi tabaraka wa taala li qawmin ñeel ay nit yoo xamante ne yatafakkaruna dañuy fa dañuy xalaat di utiliser li nga xamante ne mooy seen xel yi léegi nag dam wax ca kaw ne wa huwa alladhi maddal arda moom mooy ki nga xam ne moo tàllal suuf loolu tekkiwul benn yoon te ne lool loolu day wane ne kon képp ku ne suuf si kon dafa nekk loo xamante ne dafa ron wala daa yor forme li nga xam ne ab nen loolu noon demewul noon dañ naan la ah kay lii aaya bi dara la ko tekkiwul su ku nekk ci ñun xam na ne suuf si ngay dox du suuf yépp àddina bi fi ngay dox est-ce que lépp a maase lépp maasewul kay loolu da ngay gis ay tund gis foo xamante ne ay mbartal la te loolu moom ñépp a ko xam waaw ay pant yoo xam ne da ngay gis foo xam ne da ngay daw surtout boo yoree oto wala sax ngay dox sa tànk foo xam ne da ngay xool gis fële kawe mooy mu kawe nekk ay collines yoo xam ne yu kawe am ci suuf ak yu mel noonu yooyu moom moom dafa leer kon loolu tekkiwul benn yoon que ne voilà laay bii bokk na ci laay gën mag yuy dàq wax jooju dañ naan la dàqul dara parce loolu fee la mooy ne que suuf si noonu la mel que ne daa yor forme nen loolu moom moom daa nekk loo xamante ni jar na démontrer ndax dafa leer leeru jant bi voilà loolu moom yaakaar naa ne am nay jamono sax nit mënoon na ciy sikki sàkka voilà mais mbir yi ni mu leere léegi nii ak technologie yi borom di tabaraka wa taala yi mu jàppandal ba mbir yi leer nañ nit ñi gis affaire yi mu leer nañ te loolu alquran ma su koo dàq loolu alquran ma su koo dàq te sax am na boroom xam-xam yoo xamante ne ni rahmatullahi alayhim wa radiya anhum dañ doon wax loolu suuf si noonu la que mooy li li li ni scientifique yi wax loolu dañ ko doon wax te temps yooyu mooy ne waaw ñoo ñoo jiit gaa yi borom méthode yi ah seen méthode yu bees yi ak seen satellite yi gaa yooyu leen ji doon foofu radiyallahu anhum te doon wax loolu kon nag loolu moom tekkiwul que ne voilà loolu day wane ne kon déedéet suuf si rongul dañ naan ah kay dafa oval kay wallahu ta'ala kon suñu borom ne ci ñeenteelu laay bu mu ne wa fil ardi ba léegi moom moo def nag ci suuf si xitaw nay dog mutajaabiratun yoo xam ne dañoo jegeñee nekk loo xam ne ñu taqaloo la muy ay suuf yoo xam ne yu nangu la nga xamante ne nangu am mbay lu fa waay saxal daanaka mu daal di sax da suuf da suuf yooyu nag mu def fa wa jannaatun def fay aljana minaana bi muy ay tool ci yoo xamante ne nii ci raisin la wa wazarun ak mbay mi nga xam ne moom ngeen di bay kon ñoom duguba ci sorgho ñoom maïs sa gaa yoo yële wana xiil waaye moo def ci suuf yooyu nga xam ne qita'um mutajawirat ay dog yoo xamante ne dogu suuf yoo xam ne yu bari la nekk des terres agricoles yoo xamante ne nii yoo xam ne lu ñu fa sa saxal rek mu daal di lu ñu fa ji mu daal di sax moom mu ñu boroom ne maa fa def wanaxiil ak li nga xamante ne mooy garabu tàndarma yi sinwaan mu ne garabu tàndarma yooyu dañ nga ciy gis yoo xam ne nag sinwaanoon mooy ñooy bokk benn cosaan ñooy niroo ñoom ñoo bokk benn cosaan waaye wa ghayru sinwaan am nga gis ci yeneen yoo xam ne ci façon tàndarma yoo xam ne ñoom bokkuñu cosaan yusqa bi ma'in wahid suñu borom mooy dañ leen di nandal te ki koy def mooy borom bi tabaaraka wa bi maa'in waahid ci benn ndox la leen di nandale mooy benn ndox mi mooy suuxat benn garabu tàndarma boo xam ne ba mu meññee am na ci façon tàndarma yoo xam ne ñoom dañoo ba seen heure ñor dañoo ñor neex lool nga ñam beneen bi dindi beneen cëggal daal di koy xëcc daal di ñam mu weex nga ñam beneen mu mooyee neex te ñoom ñépp ñoo bokk benn cosaan loolu mooy sinwaan wa ghayru sinwaan nga gis yeneen façon tàndarma yu sax fële yii sax fii yii sax fii waaye yooyu yépp bokkuñ mooy niroowuñoo yusqa bi ma'in wahid bu ci nekk ci tàndarma yooyu yëpp benn ndoxaleen sa moo leen moo leen wëgg de mooy benn moo leen suuxat benn ndox lañ leen dañ leen suuxate mooy li ngeen xam ne moom moo leen di nàndal wanu fas wanu faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul waaye benn ndox moo leen di de waaye nag suñu borom nee na ñun ñoo gënale lenn li ci leneen li ci li nga xam ne mooy ñam wi ci lekk gi ñépp xam nañ ne da gis ay tool yoo xam ne danga koy bay dal di bay ba pare pom yi garabu pom garabu tàndarmaak lu la neex nga ñëw am ci yoo xam ne day neex ba heure récolte bi bañ leen waree xëcc daa daal di góob wala bu dee lu ñuy déq la wala lu ñuy lu ñuy witt ba mu jotee nga witt ko yii neex yii xaay yii jotee neex te pourtant sax seen heure ci jot na wala sax mat na waaye ba nga ko ñamee mooy bii neexul waaye kan garabu kaani garabu kaani ak garabu pom benn ndox moo leen di suuxat dul ay da ngay ut ndox moo xam ne day saf kaani ngir mu saf kaani déedéet ak ndox moo xam ne day saf suukar ngir sawaay poire bi di ijjaasa bi ijjaasa bi daal daal daal di saf xool suukar déedéet benn ndox la muy taw borom bi tabaaraka wa taala suñu borom benn ndox moomu la def ne lay génn ca garab ya bokkuñu wala benn garab kese mu am ay meññeef yu bari yoo xamante ne yii dañuy neex yee duñu neex nga naan ah man de moom bi ma bi ma witt fii côté ta ah gerte tubaab jii de moom fi ma ci witt de moom neex na waaye keneen witt nga wittaat ci beneen wet bi a ah, ñam affaire bi neexul nga daal koy yàbbi loolu lépp borom bi nee na wan faddilu ñun ñooy gënalee bandaha lenn li ala bandin ci leneen li fil ukuli ca ñam wa len da muy neexaa neexaay ba muy yor inna fi nga nekk na ci lool lee nekk na ci lii ne la ayatin ay laaya ñuy wane ak li nga xam ne kàttan sañ sañu borom bi tabaaraka wa waaye ngir ñan li qawmin ñen ñi nga xamante ne ni yanqiluuna dañuy xalaat ba léegi gis nga moo tax borom bi ka sànk lu wax la la biñ fiñ jóge la aayaatin li qawmin yatafakkarun ay laaya la ngir nit ñi nga xam ne dañuy dañuy di fàttaliku di xalaat waaye it yàqiluuna mooy dañuy xalaat gis nga borom di tabaaraka wa taala waxul rey leen seen xel yi ñëw nekk leen jullit ku nekk jullit mooy reyal sam xel bu ñuy wax sax xel nga naan non non non déedéet xel dafa am solo afala yatarabbaruuna alquran bu doon amul solo suñu borom dina afala yatarabbaruuna alquran moo lan moo leen tere di di di settantal alquran gi kon nag affaire baa ngoog mbir maa ngi noonu moo tax lii nii suñu borom di wax fii al imaam al hasan ibnu yasaar al basri yu rahmatullahi mu ne lii misaal la lii nii suñu borom joxe ci gàncax yi nga xam ne benn ndoxaleen di suuxat ba pare seeni meññeef daal di wute mu ne loolu mooy doomu aadama yi seen maam kenn la muy aadamu alayhi salaatu wassalaam waaye seeni jikkook seeni diineek lañuy gëm dafa wute ñii nekk yéeféer ñii nekk te ci même jullit mi no yusqa min ma'in wahid ñoom sinuwaan dañuy niroo waaye nag bokkuñu de mooy da gis koo xam ne ku ta moom ñu ay ñaari seex nga gis ñoom ñaar ñëpp jullit aadama ak awa wala alxasan wala alxusayn ak al alxasan ak alxusayn ñaari nit ñoo xam ne ay seex lañ walla Jean wu Paul ñoom ñëpp ñuy ay jullit waaye nga gis Jean baax lool waaw daal di lewet lool waaye Paul tey pool de moom ku ko laal moo raw moo raw kaani gu gu saf kon nag affaire baa ngoog mu ne loolu la misaal la moo xam ne moom la borom bi ni mu def ci gàncax yi noonee la def ci li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy doomu yi te lii bokk na li gën a màgg yu gën a màgg yu wane ne lii borom bi mooy mbir yi du du nature bee ko fi def du daa nekk noonu ndax bu doon nature bi la mooy ne ndox bi bu ñëwee benn affaire kese la mën a indi walla mooy buy saxal.